ñu ne woon keroog aleyhi salaatu wassalaam bi muy génn ngir dem fi nga xam ne mooy Tabuuk ana kan la fa bàyyi woon moom aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ne imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi dane woon wa xallafa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ali ibn abi taalibir radiyallahu taala anhu wa ardaah a ila ahli ci ay ñoñam ci ay ñoñam a daldi am lu ko fa digal ngir mu toogal ko fa téyel ko njabootam téyel ko njabootam taxawul ko njabootam ci ginnaawam naafiqi alayhim la'inullah almutataaliya ñu ne Seydina Ali nag yow gis nga ñuy ñuy ñuy ñuy def irjaaf di dugalu fitna ci biir nit ñi di di di di di di dugal rumeur bi naan ah kii ba ko rek maa xallafahu illa istithqaalan lahu wa taxaffufan min Ali de yeneen saa salaam bàyyiwu ko fi lu dul pour parce que da da koy diisal rek daa xam ne bu ñëwee ànd ak moom da koy diisal quoi <coughs> ab charge lay doon ci kawam rek moo tax mu ba ko fi ngir tamit woyofal moom yenn boobu Seyna Ali di constitué ci moom moo tax mu bàyyi ko fi ne ko toogal fii loolu kese la du leneen Seyna Ali radiyallahu anhu daal di koy dégg fekk yonent bi aleyhi salaatu génn na ba àgg bërëb buñ naan aljuruf mu dégg gaa di bi ñuy wax lool mu génn daldi dem dab yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw <coughs> daldi dab aleyhi salaatu wassalaam ne ko ndax dang ma bàyyi ci jigéen ñi gone yi dem ci xare bi aljuruf aljuruf pas aljuruf aljuruf mu nekk benn bërëb boo xam ne sorewul boo génnee euh, ci yoonu euh, Medina bi booy dem Sham mu ne ko ndax taxallafte nii xallafte nii danga ma bàyyi ma nekk ci ginnaaw euh, ci jigéen ñi atuxallifu nii fi nisaa wa sibyan ya rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam est danga may bàyyi ci ginnaaw ak jigéen ñi xale yi ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi mu ne da koo wax li ko li naafiq yi wax mu ne kazabu waxuñu lu am bàyyiwuma la fa parce que yow charge nga ci man danga may diisal ak tamit woyofal sama yenn ngir ndax yow yenn nga ci man dangaa diis ci man déedéet waaw mu ne ko wutuma sama kër ak ci sama njaboot ci riwaaya imaam ibn isxaaq raxmatullah aley gisoon nañ ne imaam al buxaari raxmatullah aleyhi daal na koy solo tuddaale càllale bu imaam abu daawud at-tayaalisi moom it soloo na ko raxmatullahi ala aljamic na ko noonu imaamu ahmad ibn xambal raxmatullahi ala aljamic <coughs> imaamu muslim imaam at-tirmidi daal dinañ koy solo raxmatullahi ala aljamii léegi nag kon lool benn wax la waxu imaam ibn Isxaaq dane moom Seydina Ali la def mu wutu ko ci këram ci këram moom alayhi salaatu wassalaam léegi mu ne ah léegi nag mu des waa kon waa dëkk bi mooy Medina moom kum fa ba ndax lool moom yàgg nañ koo xam lii nii sax bàyyi kenn këram li xanaa lu bees la lu ñuy dóor a dégg ñun ah léegi dama leen di laaj yéen yéen di laaj sama bopp est-ce que dégg nañ fi fenn yoon waa alayhi salaatu salaam di dem cib xare am ku mu bàyyi ne ko téyel ma sama njaboot hein loolu interpellé wu leen. ah bu leen interpellé wul de man interpellé na ma euh, ghazwatu Badr ba nii wala yéen bu dee fàttaliku ngeen ko fenn ngeen fàttali ma ko waaye man de fàttaliku ma ko fu alayhi salaatu wasalaam di génne di dem ci xare daldi am saxaaba boo xam ne daan ko toogal na sama kër yoral ma sama njaboot ah loolu man yëguma ko fii nag ah imaam ibn Ishaq de nee noonu la deme léegi ah kantaa ci biir dëkk bi nag kan la bàyyi ci dëkk bi kan la bàyyi ci dëkk bi foofu waa ahlu siyar yi rahmatullah alayhim dañ faa wute dañoo wute ana kan la bàyyi ci dëkk bi ndax ko mel ni imaam ibn Hisham <coughs> dane wastaamala ala almadinati Muhammad ibn Maslama waaw al mu ne kanta moom imaam ibn Hisham mu ne moom déet yonent mi aleyhi salaam moom moom dane ki mu bàyyi Medina mu mu jiite nekk assurer intérim mooy seydinaa Muhammad ibn Maslama <laughs> temps yi maa ngi koy tuddaan naan ibn <laughs> parce que <laughs> loolu njuumte la lu baree baree bari parce que Muhammad ibn Maslama taalibu déet bokk la kii saxaaba la koy doom Muhammad sax kee sax du Muhammad Abdallah ibn Maslama la voilà Abdallah ibn Maslama al-Qa'nabi kii nag Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu defoon nañ tarjamaam walillahil hamdu wal minna walillahil hamdu wal minna ah, Seydina Muhammadu imaam Ibn Hisham nee na yonent mi alayhi salaatu wa salaam ki mu bàyyi woon mu assuré ko intérim bi mooy Seydina Muhammad ibn Maslama waaye moom imaam ibn Hisham nee na ah, am na nag ku wax lu wuteeg lii ma wax mu ne wa dakara Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Darawardi an abihi <laughs> Abdul yu mag yi la waaw Abdul <laughs> eh, <laughs> mu ne moom moom tudd na Abdul Aziz ad-Darawardi Abdul Aziz ibn Muhammad ad mu jële ci baayam an abi mooy kon imaam Abdul moo jële ci baayam Muhammad ñoom ñaar ñépp ku ci nekk di ad-Darawardiyan <laughs> waaw kon moom Abdul Aziz mu jële ci baayam di Muhammad ad-Darawardi anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa istamala alal madina maxrajahu ila tabuk sibaax ibnu urf sibaax ibnu urfuta kantaakoon bàyyi eh, imaam abdul aziz ad darawardi di muhammad ad darawardi moom imaam ibnu hisham nee na kantaa moom nag ah nee na nee na nee na du muhammad ibnu maslama de déedéet waaye sibaax ibnu urfuta mi ñu tuddoon tuddoon ci jataay bi weesu ne moom la yonent mi alayhi salaatu saam bàyyi woon fa ba muy dem ci fi nga xam ne mooy ghazwatu muy bi muy dem ghazwatu tabu euh, xaybar ghazwatu xaybar léegi léegi nga ne ma kon ñaata xale ñamagu ma ne la amagul nañ imaam ibn Hisham nee na Seydina Muhammad ibn Maslama la fa yonent mi alayhi salaatu bàyyi ngir mu assurer intérim bi Medina bi muy dem Tabuk imaam Muhammad ad-Darawardi rahmatullah ala al jami' nee na moom yonent mi alayhi salaatu salaam Seydina ibn Urfuta la bàyyi woon waaw léegi euh, loolu nag am na beneen wax am na beneen wax mooy kene Seydina Ali la fa baax waaw non non Seydina Ali la fi bàyyi pas ci njabootam kese mais ci ci la ko bàyyi ne ko wax loolu kan moo wax loolu ñu ne la loolu da ay imaam a ko wax te dañ koo riwaaye ñoom it euh, ku mel ni imaam euh, boroom boroom boroom al mawaahib al laduniya imaam al qastallaani imaam al qastallaani raxmatullah alayhi loolu la dëgëral waaw loolu la dëgëral ah, te tamit am na ci ñeneen ñu ko wax ku mel ni imaam ibn abdul al andalusi rahmatullah alayhi moom loolu la dëgëral kene lan <coughs> non seydna ali la fa ba te loolu la ibn dihya wax te loolu la imaam al iraaqi wax rahmatullah ala al jami kon gis nañ wax yi imaam ñan ak ñan wax imaam euh, ibn abdul bar imaam ibn bihya imaam al iraaqi mooy alxaafizu al iraaqi sëriñu imaam alxaafizu ibn xajar ak kan ak boroom al mawaahib al laduniya di imaam al qastallaani ñu ne seydina ali ibn abi taalib la yonent bi alayhi salaatu salaam def ma assurer que intérim bi waa léegi euh, waa léegi lii lan moo ci gën a dëgër nag parce que ku mel ni imaam al al euh, kii imaam Ibn al Qayyim ci Zaadul Ma'aad ci Zaadul Ma'aad moom dane yonent bi aleyhi salaatu salaam kam fa bàyyi mooy Muhammad ibn Maslama Seydina Muhammad ibn Maslama al Ansaari waaw ba pare mu ne lool al asbat mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy li gën a sax imaam al Haafiz ibn ci al Isaaba mu dëppoo ceeg loolu bi muy def tarjama seydinaa muhammad ibn maslama waaw mu ne ndax lii la wax moom imaam alxaafis ibn xajar wa shahida al mashahida mooy seydinaa muhammad ibn maslama al ansaari radiyallahu anhu mu ne wa shahida al mashahida kullaha illa ghazwata tabuuk fa innahu taxallafa bi idni nabi sallallahu alayhi wa sallam lahu an yuqiima fi al madina voilà mu ne mu ne moom seydinaa Muhammad ibn Maslama de fekke na xare yépp ak yonenti bi alayhi salaatu salaam ba mu des ghazwatu Tabuk te amaana ne te moom lan moo tax demul ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko fa bàyyi Medina ngir mu toogal ko fa waaw kon euh, léegi nag ana lan moo gën a dëgër ci wax yi bi ñuy def tarjama seydna Muhammad ibn Maslama lii nii lañ nootaloon këne dañu ne woon moom fekke na xare yi comme imaam al-Hafiz ibn Hajar wax fekke na xare yépp ba mu des fekke na xare yépp la fekke moom seydina hein Muhammad ibn Maslama ba mu des ghazwatu Tabuk ndax yonent mi alayhi salaatu wa salaam ko fa bàyyi woon mais loolu Euh, dinañ gis wax yi amaana du lu gën dëgër te jamono yii waaw mooy ne du loolu la nootal que ne fekk que loolu loolu noonu du loolu la ñuy nootal déedéet li ñuy nootal mooy ne moom fekke woon na ghazwatu Tabuk shahida al mashahida kullaha amul exception fekke na xare yépp ki fekkewul xare yépp mooy na Ali ibn Abi bu dee ci ñoom mooy ñiñ fi tukki moom moom ak diggante moom ndax Seydina Ali mu ngi nii Tabuk la ko yonent ma saa saam ne ko mu toogal ko këram nga ne ah léegi ku nootal dara nag war ngaa indi nag lu tax nga ne moo gina a noot waaw dañ naan la insha allah insha allah dinañu gis moom lañu lay wax nii moom lay wax moom lañ lay wax nii euh, parce que lan moo tax ñu nootal loolu que ne naa Ali ibn Abi Taalib moo tax sànq ma ne ma ne la est-ce que amul lu la interpeller le fait ñu ne yeneen ma lay sar sam daa am ku bàyyi ci njabootam uniquement benn nit pour ci njabootam te lool ma suñu koo dégg waaw ah kon nag lan moo tax nga gina nootal lii dañ naan la li tax ñu nootal lii mooy te waxu imaam yiñ la wax ñoom imaam eh, eh, Ibn Abdul Bar imaam Dihya imaam al-Hafiz Ibn Hajar contrairement li imaam al imaam Ibn al-Qayyim ak imaam al-Hafiz Ibn wax rawatina li imaam Ibn wax moom. moom simple na ah mooy ñoom ñoo bokk wax lu tax dañ naan parce que boroom musannaf boroom musannaf dafa solo raxmatullaahi alayhi ci xadiis boo xam ne mook xadiisu biñ gisoon ci jataay bii weesu suñu niroo muy xadiisu seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas hein ko noonu tamit la imaamu Ahmad ibn Hanbal solowe xam nga xadiis bi dane xaraja anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa ila Tabuuk wastaxlafa caliyan fa qaala atuxallifuni fi sibyaani wannisyan qaala alaa tarda an takuuna minni bi manzilati haaruuna min muusa illa annahu laa nabiya bacdi ah nee na seydna ali bi ñu ko waxee lool mooy riwaay imaam ahmad mu ne seydna ali ne raditu summa raditu summa raditu voilà ne seydna ali bi nga xamante ne ci la ko yonent mi aleyhi salaam bàyyi foofu dafa ñëw ne yonent mi aleyhi salaam ne ko ah ndax waxu naafiq yi danga may bàyyi ci ginnaaw hein est danga may bàyyi ci ginnaaw ci xale yi ak jigéen ñi ndax danga may bàyyi ci ginnaaw ak xale yi ak jigéen ñi yonent ma aleyhi salaatu salaam ne ko ama tarda ndax gërëmoo nga nekk ci man wàccuwaayu seydna Haarun bi mu nekkoon ci seydna Muusaa suuf ko yonent amul après man mu ne radiitu gërëm naa summa ginnaaw gi radiitu gërëm naa ginnaaw gi radiitu gërëm naa <coughs> nga ne ma mais yow xadiis bii wag yee ñoo niroo radiitu rekk a ci yokk lan moo koy wane dañ naan la premièrement Euh, lu tax mu ne mu dellu ilal madina istaxlafahu da ko bàyyi mooy ci li ñu doyal boo gisee xadiisu seydina imaamul buxaari bi mooy deful différence neewul ilaa ahlihi hein dane rek dañ ko yonent bi alei saatu salaam keroog gazwatu tabuuk keroog bi muy dem moom aleyhi salaatu wassalaam gazwatu tabuuk dane rek istaxlafa aliyan léegi nag ci kaw noonu tabu mooy riwaay imaam abu daawud bi tamit noonu la demee ñoom imaam muslim mooy istaxlafa aliyan kon mooy alal madinati ci lu ñu doyal loolu lay tegu loolu loolu la war a loolu la war a doon nga yow sa istidlaal bi saa c'est vrai istaxlafa rasul aliyan dem génn medina dem istaxlafa aliyan waa lu général la ñun nag yow kon yow sa istidlaal bi deketew saaway foogoon naa ne eh, yoroon nga lu dëgër ko waa ah. parce que lii ngay wax d'accord nañ yow que lii lu général la c'est bien mais quand am nañ loo xam ne moo ko tënk mooy que ne ci këram la mooy dafa am lu ko lu ko lu ko xusuusi ya jox ko kii ko daal di koy particulariser que ne way fa aliyan ci kaw noonu mais nag gis nañ ne ci këram la waaw Eh, dañ naan la yow premier dañ naan la waa d'accord nañ loolu d'accord nañ xoolal léegi nag ñëwal ci riwaaye déglul riwaaye imaam Abdurrazzaq ci al-Musannaf bi sanadin saxiix an Seydina Sa'id Sa'd ibn Abi anhu eh, te wax bii mooy waxu imaam az-Zurqaani rahmatullah alayhi moom mi shara al boo demee ci bi muy shara it lii la nootal voilà que Ali la bàyyi woon Medina xoolal euh, riwaaye Seydina euh, Abdurrazzaq boroom al-Musannaf rahmatullah alayhi as-San'aani Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne anna Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam lammaa xaraja ilaa Tabuuk istaxlafa ala al-madiinati Ali ibn Abi Taalib Allah <laughs> man la déglul yow gis nga riwaaye yële ñoom imaam al-Haafiz ibn Hajar sukkandu ko imaam al-Qayyim mais mooy waxu imaam ibn Hisham bi ah. te mooy waxu kan imaam al-Waaqidi imaam al-Waaqidi dafa wax loolu ba pare ne tamit am nañu ne tamit bon que ne bon bon c'est baax la quoi mais ñoom imaam al-Waaqidi ak ñoo ñu même ñoom imaam ad-Dimyaati yi nga xam ne ñoo wax loolu que ne naa Muhammad ibn Maslama mooy ne ñoom fan lañ ko teg mooy waxu ñoom imaam al-Waaqidi xam nañ ta'ifam imaam ibn Hisham dafa ñëw rek wax ne wastamala ala al madinati Muhammad ibn Maslama kon mooy càllale maa mbir yooyu wax yoo wax jooju ci boppam dëgërul mooy ci côté càllale dëgërul alors que fii ci musannafu imaam Abdurrazzaq Abd Abdurrazzaq bi sanadin saxiix mu ne lan Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas mu ne bi yonentu lamma xaraja ila Tabuk anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lamma xaraja ila Tabuk yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu génnee di dem Tabuk istaxlafa ala al madinati Ali ibn Abi Taalib dafa jël ala al madinati kon kay leer na léegi ala al madina mooy ala ahlihi mooy ala al madinati mooy ñépp Seydina Ali ibn Abi Taalib la jël mu def mu nekk ci nga xam ne mooy assuré intérim bi comme ni nga xam ne noonu la ko Siba assuré woon euh, bésu Xaybar ak ñeneen ñi ci des ak Abdallah wala Amr ibn Ummi Maktum ci yeneen yi ah kon kay lii leer na saay fii nii rek mooy lii noot na sanadun saxiix an Sa'd mooy yow Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas boo gisee yi nekk saxiix xadiis bi nekk saxiixayni bi nekk ci musnadu imaam Abu Dawud as-Sijn al at-Tayaalisi yooyu yëpp Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas la Seydina imaam at-Tirmidhi foofu waxu fa alal Madina dana rek istaxlafa lamma xaraja ila Tabuk istaxlafa Aliyan dafa bàyyi Seydina Ali léegi dañ naan la nag xadiis mooy leeral xadiis moo tax xadiis ñu naan la xadiis boo dajalewul turuqi yoon yi hein <coughs> mooy yow amagoo li mooy yow loolu doyagul waaw balaa xadiis bi nga man cee jariñu dëgg-dëgg mooy da ngay dajale yoon yépp léegi nag gis nañ yoon yépp imaam Abdurrazaaq it soloo na ko mu am ndollent boo xam ne ziyaadatu si xalaat te tamit foofu mooy daa yokk da indi xam-xam le bu leer dafa leeral benn mbir mooy alal madinati yeneen yépp waxul istaxlafa ala ahli baytihi de wala ala ahli non istaxlafa aliyan kese bii nag moo leeral te Seydina Sa'd ibn moo ko wax imaam Ibn dafa fekk mbir yi imaam al-Waaqidi càllale mi dëgërul hein imaam Sa'd ibn Abi mi ko fekke ne man dégg naa yonent mi alayhi bi muy wax Seydina Ali naan an takuna minni bi manzilati haaruna min muusa ghayra annahu la nabiyya ba'di ah mu ne man dégg naa lool bi ko yonent ma lay saa saam di wax ndax da koo bàyyi woon mu ne mu leeral fii alal madina ba muy génn Tabuk da ko fa bàyyi woon ngir mu toogal ko Medina kon tey gis nga li tax leer na <coughs> mooy leer na de loolu la waxu ñoom imaam ibn kii eh, ibn Hisham bi même imaam al-Hakim daal na koy solo waaye ci mursal la waaw amaanatul ilmiya mooy dañ lay wax say càllale càllale wax jële tamit mooy bu dee imaam ibn Hisham dëgërul li mu wax dëgërul mooy dafa ñëw nettali ko noonu imaam al-Waaqidi xam nañ càllaleem baaxul léegi imaam al-Hakim solo na ko ci al-Iklil ci mursalu Ata ibn Abi Rabah waaw kon nag mbir maa ngoog mbir maa ngoog te Seydina Kanta imaam Ibn Isaaq eh, rahmatullahi alayhi gisoon nañ moom li mu wax moom dane wa xalafa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Ali eh, Abi Taalib ila ahlihi wa amarahu bil iqaama voilà kon mu ngi noonu léegi nag kon mu ngi noonu kon lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allah kon Seydina Muhammad na Maslama kon dañu naan moom fekke na xar yépp parce que tabu keroog kon génn na parce que Seydina Sa'd wax Abi Waqqas leeral nañu ne moom kat demoon euh, kii Seydina Ali la fa bàyyi woon te loolu moom la Seydina yiñ la wax sànk ci ponkol yooyu wax ndax lan moo tax ñu ne seen wax ndax mbir yi lenn rek mooy càllale yi dëgër rek tey neen yi dëgërul c'est tout loolu kese la loolu kese la waaw loolu rek kala nag du leneen <laughs> voilà <coughs> kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër inshaa allahu taala léegi nag buñ paree si loolu hein kon Seydina Ali kon la fa bàyyi kon kon boo récapituler ah gis nga ñeenti wax yi yépp nag li ci yéeme mooy Imaam al-Waaqidi yépp la nettali waaw nettali na ah ne Seydina Yonent mi alayhi salaatu salaam bu muy génn Seydina Ali la bàyyi mu jiite Medina nettali na Sibaa ibn Urfuta la fa bàyyi nettali na ne. kim fa bàyyi mooy Seydina Muhammad ibn Maslama waaye nettali na ne ki nga xam ne eh, moom la fa ba mooy eh, kii nu mu tudd eh, Ummu Maktum ibnu Ummi Maktum yooyu yépp nettali na ko mais yooyu benn bi ci dëgër mooy biñ la wax ni insha allah ndax lan xadiis bi mu wér lool kese la waaw loolu kese la nekkul ne li ñoom imaam ibn abdul bar imaam dihya ak imaam al iraqi rahmatullah alayhi ñooñu wax rek loolu kese ndax ndax ñeneen beneen côté bi de imaam ibn al qayyim ak ñoom imaam al hafiz ibn hajar ak ñooñu ak ñeneen ak ñeneen mooy ñooñu mënoo bon faut voir <laughs> voilà ak imaam al mooy mbir mi du lool càll kese la kon tàllale bii moo wér kon nag yonent bi alei saatu kon noonu la génne insha allah loolu mooy li gën a dëgër wallahu taala alam dafaa la nañ fi rectificatif ci tarjama seydna kon mooy ne contrairement lañ waxoon foofu mooy moom demul woon demoon na léegi nag yonent bi alei saatu kon noonu la génne bi muy génn nag non gaa am gaa yoo xam ne ñoom dañu dañu am problème quoi xoolal bi muy génn moom alayhi salaatu salaam keroog <coughs> ah. dafa génn yëgal nit ñi ñuy dem léegi nag ku mel ni ñoom imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if ah, dane li nga xamante ne nii moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam def mu ne wa amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kulla batnin min al wal qabaa'ili min al an yattaxidu liwaa'an wa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa digal bi ñuy génn ku nekk dafa digal clan bu nekk ci clan wu lansaar yi ak tribus arabes yi waaw nañ la dafa yónni woon fu nekk yónni woon na Makka yónni ci réewu jullit yi gox yi village yi yépp pour yëgal leen xare bii mu jëm ñu waajal ndax dañuy dem li ghazwir Rum ghazwatu mu digal ne groupe bu nekk nañ yor as ab drapeau ab raaya waaye loolu sanaduhu laysa bi daak xakaahu wa rawaahu al imaam ki nga xamante ne mooy ibn Umar euh, Muhammad ibn Umar al aslami muy ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi imaam ibn Umar al-Waaqidi eh, Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi rahmatullah alayhi léegi mu tekki ne xaraja rasulullahi keroog ban jour la génn mooy gisoon nañ ne loolu ci rajab la woon xasatu Tabuk ci rajab la te loolu gisoon nañ ñoom imaam ni sax loolu dëgër na léegi bi ñuy génn kon ñaata lañoon ñu ne salaasiina alf lañ woon waaw salaasiina alf mooy trente mille lañ tegu tuuti ziyaada ala salaasati salaasiina alf trente mille mooy ay trent mille et poussière la lañ dajale keroog waaw loolu lu koy wane <clears throat> ki ko wax mooy imaam alwaa alwaaqidi na ko noonu imaam ibn Isxaaq comme niñ ko fi mësoon a tudde ak imaam ibn Saad imaam alxaakim daal na koy soloo tamit ci al Ikliil an jële ko ci seydina Muaad ibn Jabal qaal xarajna ma'a rasulillah ila gazwati Tabuuk ziyaadatan ala alfa imaam alxaakim mu solo ci al ikliil jële ci seydina muaaz radiyallahu anhu mu ne xaraj naa génn nañ ànd ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ila ghazwati tabuuk jëm xare tabuuk ziyaadatan ala thalaathiina alfan yokku nañu mooy trente mille et poussière ah moom imaam alxaakim ba pare toxal na ci beneen wàll mu toxal ne jële ci yoonu abu zur'a imaam abu zur'a mu ne kaanu bi Tabuk sab'ina alfan ah, imaam Abu Zur'a moom mu ne Tabuk keroog ñoom soixante-dix mille lañu woon waaw soixante-dix mille xam nga loolu sore sore na trente mille et poussière imaam Abu Zur'a ne soixante-dix mille moo tax imaam as-Salih ash-Shami ci Subulul Huda war-Rashad ah, mu ne rahmatullah alayhi wa jumi'a bayna al-kalamayn bi na man qaala talaatiina alfan lam ya'ud lam ya'ud at-taabi' wa man qaala sab'iina alfan 'adda at-taabi'a wal matbu'a waaw mooy ah man nañ leen a boole ci ne ci ñaari wax yi entre trente mille ak soixante-dix mille que ñi nga xam ne dañ ne soixante-dix mooy dañu wax rek ñi nga xam ne mooy ñi ne trente mille et poussière boo ñoom boolewuñ ci ñi nga xam ne ñoo doon toppaati ku ci boo ku ci boole nag ñi mooy def bi ngay totaliser nga topp to mooy ki ñu topp ak ki toppe booleen boolee ñooñu nag mu nekk soixante-dix mille waaw waaye incha allah li gën a dëgër amaana mooy trente mille yi tegu la waaw trent mille tegu loolu mooy li nga xam ne en tout cas moom la waa ahlu siyar daal di di wax euh, amaana loolu mooy li nga xam ne ci lañuy gën a mën a jeng léegi kanta <clears throat> fas yi ñu ne ashratu alaaf ah wa kaanat al xaylu ashratu ala alaafi faras dix mille fas am nañu ne yokk na ay dix ay deux mille comme douze mille léegi nag ban jour la génn exactement imaam Abdurrazzaq as-San'aani ak imaam Ibn Sa'd ñoom dañoo solo jële ci Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila Tabuuk yawm al-xamiis waaw wa kaanat aaxiru ghazwatin ghazaahaa wa kaana yastaxibbu an yaxruja yawm al-xamiis voilà mu ne ñoom Seydina Ka'b ibn Malik selon riwaaye imaam Abdurrazzaq ak Seydina imaam Muhammad ibn Sa'd zuhri rahmatullah ala al-jami' ñu ne xaraja rasulullahi yonent bi alayhi salaam dafa génn ilaa Tabuk jëm Tabuk yawmal xamiis bésu alxames bésu alxamis ci la génn moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne te loolu mooy xare bu mujj bi mu xare mooy ghazwatu Tabuk kon niñ ko tudde woon waaw Tabuk Tabukun quraydatun thumma non uh, wa umratun lil qadaa fathun hunaynun wa taa'ifun tabukun li ruumin fi qusurihim mooy dernier kon mooy ghazwatu Tabuk mooy le der mooy dernière xare bu yonent ma alayhi salaatu wasalaam mu ne tamam alayhi salaatu wasalaam wa kaana yastaxibu an yaxruja yawmal xamiis dafa masa sopp bu doon tukki génn yawmal xamiis muy bésub alxamiis muy jeudi kon ba si jeudi nee na la génn keroog Madina di dem ila Tabuk eh, bi muy dem nag dafa am lu bizarre lu xew loo xam ne ñoom dañ koy nettali ci càllale biñ la wax sànk nii bu imaam Abdurrazzaq bi wa askara Abdullah ibn Ubay ala xida ala xida askaruhu asfala minhu eh, Abdullah ibn Ubay ibn Salul <laughs> moom it bi muy bi yonent bi alei satu salaam di waajal bay mu ànd ab gàngooram moom it am na nag ñu ne lion lii nuy dëgërul que ne dafa yóbbu woon ku mel ni imaam Ibn al-Qayyim laa gis muy wax lool wala euh, imaam az-Zurqaani rahmatullah alayhi ma kenn ci ñoom mu nga ah, fii génnewu benn armée quoi ci biti voilà am benn contingent bu indi noonu <coughs> loolu loolu loolu noonu loolu loolu doyul moom daal ànd naa naa yi dëppaat loolu am na waaye que ne ab ab ab daa am ab kii boo xam ne dafa taxawoon na la di xaar ci wet gi ab armam naa féqam bu mu àndaloon no déedéet ah imaam Ibn Hazm la imaam imaam Ibn Hazm moo wax loolu <laughs> imaam Ibn Hazm <laughs> parce que dañuy nettali mais en fait wax jii bokkul ak bokkul ci càllale bi ñu waxoon sànq bu imaam Abdurrazzaq bi rahmatullah alayhi c'est que lii imaam Ibn Ishaq la nettali ne moo ko ak imaam al-Waaqidi ak imaam Ibn Sa'd ba ñu ne sax euh, que ne ñaari euh, que moom armée boobu mu génne daanaka armée bi yonent bi alayhi salaatu salaam génne mooy mbooloo mi mu àndal mbooloo mi armée bi yonent bi alayhi salaatu salaam génne daanaka ëppante mooy bosam ginulat bu yonent mi alei saatu salaam bu seyna bu kii Abdullah ibn Ubay ibn Salul rasul munaafiqiin daanaka li ñuy yonent mi alei saatu salaam génn ëpp ñu ko loolu nag la imaam Ibn Hazm ne lii nii moom moorul dara moom wa hada baatil waaw lii moom lii moom moom moom ndax lan lam yataxallaf an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa ma bayna as-sab'ina ila ath-thamanin faqat waaw fa aqaama ibnu ubay maa aqaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam falamma saara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nahwa Tabuk taxallafa ibnu ubay raaji'an ila al madina fii man taxallafa min al munaafiqiin waaw léegi imaam ah, ibnu Hazm te tamit imaam ibnu Hazm nag li mu wax mooy li dëgër parce que wax bële moom imaam ibnu sax sax man gisuma fu mu wax loolu que ne imaam que Seydina Abdallah kii nu mu tudd Abdallah ibnu Ubay ibnu Salul bo la tet tetu naafiq yi keroog naa naafiq yi dafa génne ku arme loolu moom bon am na ñu koy nettali amaana kon ñoom nusxa yi yor wala moo ñoom ñu jote ci siiratu Ibn Hisham kii bu bu imaam Ibn Ishaq wala bokk ci yeneen version ndax imaam Ibn Hisham par exemple imaam Ibn Ishaq des fois boo imaam ni boo dee siiratu ni Hisham am na yoo xam ne nekku fa il faut nga dem ci Dalaa'ilun Nubuwwa nga fekk fa càllale yoo xam ne imaam al-Bayhaqi da koy jaar ci imaam Ibn mu jaar ci Yunus ibn Bukayr waaw mooy amaana kon ci yooyu la nekk waaye man bi ma yor euh, waxu imaam ibn Sa'd bii ñu ne moo ko wax que ne eh, eh, euh, keroog bi yonent ma lay Sa'd Sa'd di génn arme bi Abdallah ibn Ubay ibn Salul dafa génn ak naafiq yi mbooloo moo xam ne daanaka mbooloom yonent ma lay Sa'd Sa'd ëpp ko loolu moom Imaam al-Waaqidi wax na ko waaw mais ak imaam ibn Sa'd taalibeem bi mais imaam ibn Hazm nee na lii baatil neen la mooy wax jii moom du dara moom. wa hada baatil ndax lan la mu ne lam yataxallaf an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam illa ma bayna sab'ina ila thamanina faqat ndax yonent bi alayhi salatu wassalam kenn wutewu ko bàyyi ba amul ñi ñi resté bañ a dem te amoon possibilité dem ci naafiq ak yi boo ak ñeneen ñi boo leen boolee illa ma bayna sab'ina ila thamanin faqat daanaka ñi ko xam ne mooy naafiq yi waa naafiq yi bokk naafiq yi kese ñoom ñi ci demul parce que naafiq yi wax naa la seeni mbir ak ñoo garaaw am na ñoo xam ne dinañ fexe ba dem ba Tabuk saa yi ah mu ne waaye ñi demul woon les entre soixante-dix lañ ak quatre-vingts cundum dara yokku ci waaw kanta ah, ibnu Ubay nag muy Abdallah ibnu Ubay moom dafa dafa taxaw ak yonent ma lay sarsam nekk moom ba yonent mi aleyhi salaatu di dem Tabuk moom dafa dëppaat voilà dëpp na waaye yoru fi woon ñoo xam ne mbooloo boo xam ne dañ naan yow imaginer bu ñu nee trente mille la yonent mi aleyhi salaatu salaam génne Abdallah ibn Ubay fan la mën a jële biir Medina trente mille personnes ah mais xanaa kon Medina moom mooy kon Medina xaaj bi ay naafiq lañ moo tax waxu imaam ni sax kii imaam Ibn Hazm moo dëgg sauf que <laughs> ah imaam Ibn Hazm moom. Euh, mooy xoolal baatil mooy moom moom moom moom dafa yoroon tempérament bu mel noonu même ci wàllu fiq nii da ngay gis boroom xam-xam yu mag ñu naan ay imaam Maalik wax nañ kii mu ñëw mais ni muy dajjee yëf yi da ngay foog ne mais xanaa mais kii ñuy waxal xanaa ay xale lañu <laughs> waaw mooy moom bu jàppee ne lii moo wér moom lee wérul noonu ni mu koy ni mu koy dajjee sax dafa yéeme waaw <laughs> moom da ngay mujj daal ne ñee ñee ñee ñee ñee nañu <laughs> ne tellement nag na ndax moo xanaa kay xanaa kay imam na xas ma waxul kilifa yi quand dëgg la bon na nootal rek mais quand même ni <laughs> ah, waaw waaw léegi mu ne fii baatil lii neen la waaw des fois nga gis yenn boroom xam-xam yoo xam ne ñoom loolu du seen aada waaye des fois ñu waxe noonu ne wax jooju moom neen la voilà pour wane rek bon mooy ñàkk saxu wax jooju quoi ba ku ko dégg nga xam ne lii moom bul fexe di ko jàpp wala di ko nettali lu dul nga nga leeral ne lii nii nii sauf ko dëgërul voilà kon imaam ibn Hazm rahmatullah alayhi loolu la wax te loolu nag insha allah mooy li gën a dëgër ndax Abdallah ibn Ubay gaa génnoon na début bi mais dafa dafa dëpp mu ne loolu moo xew mais yu amu fi fenn mbooloo moo xam ne daanaka mook génn ak ñoom dem ba ci biti ànd ak ñoom génna euh, dellu déedéet keroog nag bi nga xam ne ci la yonent bi alei saa salaam di génn wala Ibn Ubay li mu wax te tamit dinañ gis imaam nisaq rahmatullah alayhi euh, nettali naafiq yi tamit dinañ gis moom càllalem boobu bi muy wax ne naafiq yi dañoo daje woon quoi Eh, imaam ibn mu ne eh, wa kaana raxtun min al mu ne dafa am benn mbooloo ci naafiq yi seen wax ji nag ñoo wax Abdullah ibn Ubay ji ñoo niwoo ñu ne minhum Wadi' ibn Thaabit axu bani Amr ibn Awf ah mu ne bokkoon na ci ñoom Wadi' ibn Thaabit axu bani amr ibn awf di mbokk waa bani amr ibn awf dinañ gën a ñëw ci nettali bii dañuy tudd rek pour wax la ne lii daa niroog waxu ki nga xam ne mooy abdullah ibn ubay naafiq yi dañoo dajale woon dañoo daje woon léegi euh, ñu naan yushiruuna ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa muntaliqun ila tabuk fa qaala ba'duhum li ba'd ataxsabuuna jilaada bani al-asfari ka qitaali al-arabi ba'duhum ba'dan wallaahi laka-annaa bihim bikum gadan muqarraniina fil hibaal lu tax ñu ko doon wax irjaafan wa tarhiiban lil mu'miniin naafiqi yées ah ñi ñoo yées <laughs> naafiqi ne bon di kokkal yenn julli quoi di leen tamit irjaaf bi leen tiital dugal seen xol yi ak tiit faites attention il faut que vous vous vous il faut que vous fassiez attention parce que ñu daje di wax di yushiruna ila ila rasulillah di di di di junj yonent bi alayhi salaatu salaam quoi wa huwa muntaliqun ila Tabuk fekk yonent bi alayhi salaatu salaam di génn noonu Medina di dem ñun taxaw ca gannaaw naan ñuy waxante seen biir fa qaala ba'duhum li ñoom seen biir naafiq yu yées yi waxante seen biir naan eh, ah, ataxsabuuna jilaada banil asfari ka qitaalil arabi ba'duhum li ba'd ba'duhum naan est-ce yaakaar ne xare ak arab yi xare banul asfar muy romain yi foog ngeen ne moos xare romain yi dafa mel ni xare yi yi nga xam ne moom la arab yi yi yi nga xam ne ñoom la arab yi xeex seen biir xeex yi ñu xam fii ay yi ñu masoon a xam ay boan yéen da ngeen ne xeex ak arab yi moo xeex ak romain yi ak xeex ak arab yi xeex yi arab yi def seen biir nga xam ne daanaka kenn xamu ci xeex mbëkkante rek la ak man sama room duma amul benn benn benn benn professionnalisme amul ci mbir mi <laughs> ah yéen ngeen foog ne loolu xarek ñooñu ñooñu bis biir arab yi seen biir ak xarek romain yi ñoo yem hmm, yéen nag yéen nag ndax ngeen seen bopp nag dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaye mooy gaa yi ndax lañ seen bopp waaw non gaa yi nax ngeen seen bopp ba pare ñu naan nag ñu ñemee waatan naan wallahi laka anna bikum ghadan muqarranina fil xibaal ñu ngi wàcc yàlla yéen a ngi génn yi dem ñi mbëllee jullit ñi ko waa di mbëllee jullit ñi jullit ñaa ngi dem ci xare yi ñoom ñu nekk seen ginnaaw di waxante seen biir di waxante seen biir di leen mbëllee di leen ñaawal naan dangeen a foog ne xeex ak xeex ak romain yi ak xeex yi ngeen arab yi di xeex seen biir seen biir ñooy wallahi ñu ngi wàcc yàlla laka anna bikum gadan mu ngi mel ni yéen de ñu ngi leen gis de ñu ngi mel ni ñu ngi jàkkaarloog yéen ñu ngi mel ni ñu ngi jàkkaarloog yéen julli ñi xanaan suba bu ngeen àggee fële bés bu ngeen mooy suba du paa pas lendemain bi ndax foofu dox ba foofu du du du du day jël temps mais dañ leen bëgg a wax rek yéen de façon seenu alkande suba la waaw parce que nag ngeen ko séqal xamu ngeen sax ni mu demee tey rek ngeen am problème waaw mu ngi mel ni dañu leen tiim ñu ngi gis seen ñu ñu ngi leen di yeew defe leen gañe leen ba yeew leen takk leen ñun ñu ngi mu ngi mel ni ñu ngi gis fi leen romains yi di takke nii def leen ay prisonniers boole leen yéen ñépp ñépp ñépp ñépp ñépp ñépp waaw muqarraniina ñu yeew leen ngeen mee ngodd fil xibaali ci ci li nga xam ne mooy ci buum yi waaw léegi dinañ ñëwaat ci côté boobu incha léegi xoolal xoolal xoolal Ibn Ubay moom li mu wax Abdallah Ibn Ubay ibn Salul presque lii la wax mu dëpp waaw waaw yow dëpp ko waaw ba bare teg ci naan moom uh, Ibn Ubay naan yaxzu Muhammadun banil asfar maa jahdil xaali wal xarri wal bu'di ila ma la taaqata lahu bi wal baladil ba'id wal baladil ba'id ila ma la taaqata lahu bi yaxsibu muhammadan yaxsibu muhammadun anna qitaala bani al asfar ma'ahu al la'ib wallahi la ka anni anzuru ila asxaabihi muqarraniina fi lxibaal waaw li taxoon mu def ko mooy la ñëla defoon irjaafan wa tarhiban waaw loolu woo jotuma koona mooy dugal fitna ak tiital mooy di di di di dugalu tiit ci xolu jullit ñi ngir xarit yi ngeen jëm de toute façon bu ngeen di dem ñun yéen moom gañe nañ leen ba pare jarul ngeen di dem dem ngeen mooy yéen banul asfar Rome c'est un c'est une armée professionnelle c'est des gens koo xam ne ñoom ñu leen di fay lool kese la ñuy yéen nag manu ngeen a xeex ñu koy def irjaafan wa tarhiban ngir tiital lil mu'minina way ngëm yàlla yi nga xam ne ñu ngi dem ci xare bi ak conditions yi difficiles ibnu ubay moom li mu wax dane <coughs> abdallah ibnu ubay ibnu salul ne yaxzu muhammadun banil asfar xoolal benn wax ak càng du ci duggu moom moom naafiq piir la naafiq piir a ngi quoi mu ne yaxzu muhammadun banil asfar mu ne ah ñun nag ñooy koy wax seydinaa muhammad ah day xareek banil asfar mooy romain yi byzantin yi maa jahdil xaali wa wa wal xarri wal baladil ila ma la taqata lahu bi taraayu jamono ji mooy suñu jamono ji muy xeex mais du bàyyi sax ba condition yu appropriées sax mu nar cee xeex xoolal climat bi ni mu demee rek jamonoy cooroon gi xarif gi tàng tàng ak mooy mbóoya gi teg ci tàngoor gi wal xarri wal baladil ba'id waxuma la dara boo génnee conditions yi mais fa mu jëm ni mu soree nga xam ne ilaa ma la taqata lahu bi loo xam ne amu ci benn kàttan mooy loolu moom ngir àgge foofu rek balam faa àgge escanté wu wal iyaadu billah waa yaxsabu yaxsibu muhammadan bu la nee nga ne yaxsibu bu la nee nga ne yaxsabu voilà yaxsabu muhammadun anna qitaala banil asfar ma'ahu al'ab mais Seydina Muhammad dafa foog ne moom xeex ak romains yi xeex ak byzantins yi ay fo da ciy ànd quoi mais kan moo fo moom jàpp na ne jullit ñi moo tax naafiq non naafiq il est extraordinaire mais pour moom jullit ñi lii ñu def nii ku nekk di joxe lu nekk ngir ak dëggu gi ñu dëggu yonent ma lay saab saab dina wax préparer leen ci jamono ju metti jii pour ay fo quoi mu jàpp ne mais ñii dañuy fo quoi ñii ñii ñii ils sont pas sérieux dañuy fo parce que mënuñoo sérieux parce que bu ñu sérieux woon xanaa kay du ñu dem di xeex ak ñii lii mooy. mooy daanaka nga jël sa bopp sànnee ku sa bopp ci félins yi ngir ñu reere la waaw mais dafa foog ne xare ñoom dafa am foda cee am ak am fodaal ci yóbbu wallahi maa ngi waat te gis nga mooy lii suñu borom waxoon gis nga naafiq yi dañoo gaaw a waat waaw waaw même sax yawma yab'athuhumullah gis nga bu leen yàlla dekkalee gars yi dañ la waatal de kamaa yaxlif dinañ waatal buur yàlla kamaa yaxlifuuna la ko comme niñ leen di waatale fii ci àlla ci àddina bu leen yàlla yebalee yawmal qiyaam kii leen nga gis gaa yi commencé buñ teewuloon seen làng ñu commencé di waat laa ilaa yaxlifuuna lahu kamaa yaxlifuuna lakum wa yaxsabuuna annahum alaa ñu foog ne ñu ngi ci dara mooy ñoom dañoo gaaw seen seen seen yi parce ah, que ku dul wax dëgg moo tax foo gisee loolu siiñu ñàkk wax dëggu nit la koo xam ne lu mu wax waat koo xam ne bu waxee ñaari baat daanaka daldi ciy tegu waat kooku moom man ngaa gëm na kii li muy wax du dëgg waaw parce que day foog ne waaw waat gi mooy liy dëgëral euh, seen mbir lan la wax ne ñoom dañuy kiy junnatan suratul munafiqun ida jaaka almunaafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna almunaafiqiina la kaadibun ittaxadu aymaanahum junna wala foofu laa soxloon ittaxadu aymaanahum junna fa saddu an seen waat yi lañ jàpp def ko bouclier pour ñoom seen nar yi ñu nekke seen fen yi ñuy def seen wax yeeg ak seen seen façon ni ñu mel seen xaal yu bon yi ak li nga xam ne moom lañuy ñuy nëbb seen damir seen intérieur li ñuy nëbb loolu noonu nan lañ koy nëbbe ak seeni wax seen camouflage yi ni ñuy camoufler mooy par des waat waaw ittaxadu aymaanahum dañoo jàppe seen waat yi ñuy waatal nit ñi way yàlla ngir ñu gëm leen junnatan mooy seen li nga xam ne mooy bouclier mooy seen tours mooy li nga xam ne mooy mooy mooy lañuy ñuy paaree nit ñi ba ñu gëm yàlla yi duñ mën a détecter seen wax yi nga xam ne du dëkk waaw moo tax ab naafiq foo ko fekk day mën a waat lu mu wax ne billaahi wat naa ko ci yonent bi sallel la te loolu sax kenn du waat ci yonent saa sallam booy waat yonent saa nee na booy wat waatal ci yàlla wala nga noppi voilà loolu la kuy wat dangay waat ci yàlla wala nga noppi loolu la yonent ma lay saab saab jàngale mooy kon billaahi wallaahi

ñu yeewu leen jàpp leen ay prisonniers takk leen yeewu leen ci buum yi loolu la seen président le grand naafiq bi gën a mag muy Abdallah ibn Ubay wax ah, foog na ne yonent bi aleyhi xeex ak waa banul asfar nit ñu mboq muy waa Byzance ay folo daa ànd ak fo wallahi maa ngi wàcc yàlla la ka anni anzuru ila ashaabihi muqarraniina fil xibaar maa ngi wat ci yàlla ne maa ngi mel ni maa ngi teg sama bët mais maa ngi mel ni kuy teg sama bët ci saxaabaan yi suba mais mu ngi mel maa ngi koy gis nii xewagul mais mais mais c'est une réalité noonu lay deme muqarraniina saxaabaan yi ñu daal leen yeew jàpp leen ay prisonniers fil xibaal yi yeew leen ci buum yi irjaafan bi rasulillah bëgg dugal lool foog ne lool mën na touché yonent bi aleyhi bam ne ah kon finalement nañ leen toog waaw muy jéem a tiital yonent bi aleyhi salaatu salaam pour mu changer avis waaye sallallahu alayhi wa waaye tamit saxaabaam yi ngir saxaabaam yi foog ne loolu dina tax ñu daal di ah xoolaat mbir mi daal ne yonent saa salaam ah waaye finalement tey ngaa bàyyi rek <coughs> tey nga bàyyi rek ñu daal di toog quoi. mais loolu lépp xam nga lool xam nga lool yëfi naafiq la waxi naafiq la waaw mais jullit ñi continuer dem waaye jullit ñi bi ñuy dem mooy gëléem yi xam nga nag matul nag boo gisee lii di nga xam ne kon matul liñ la fi wax ak lii xam nga ne matul moo tax ñenn ñi dañ doon awante comme liñ gisoon ci jataay bee weesu ñenn ñi dañ doon joxe gëléem ne jël leen ngeen awante walla diw am genn gëléem ne boo bëggee ñuy awante moo tax ñoom noonu lañ génne voilà dañu génn par ñetti nit des fois ñooy bokkub gëléem mais bokkub gëléem waxuñ la ne dañuy toog ci kaw gëléem gi ñoom ñetti di dem voilà déedéet mooy yataaqabuuna dañuy awante noonu lañu génnee jaar saniyatul wadaa bi ñu àggee saniyatul wadaa yi radiyallahu anhu ci biti noonu eh, eh. ku fàttaliku ca <laughs> tala tala al badru boobu boobu taxawoon nañ fa ci affaire bii de la imaam Ibnul Qayyim doon wax te ci jamono jii ci ghazwat Tabuk mais ci retour bi lay wax ne ngir luy wane ne ay tala al naa nekkul ba fa yonent mi alayhi salaatu salaam doon jóge fële di jóge Makka di ñëw parce que saniyatul wadaa dafa féetewul foofu sax parce que Tabuk ci sud ci nord bi la. alors que Makka ci sud bi la yonent bi lay jóge Makka di ñëw Medina ah jaare ca noor ba te noor ba ñu jóge Saama fay jaar ah, kon talaal badru alayna du loolu <laughs> fii la woon voilà bi bi muy génn nag ba àgg saniyatul wadaa fi la joxe drapeau yi ah, mu jël drapo bi gën a rëy mu daal di koy jox as-Siddiq Seydina Abu Bakar radiyallahu taala anhu voilà waaw jël beneen raaya bu mag daal di koy jox Seydina Zubayr ibn al-Awwam waa Aws mu daal di koy jox al Usayd Usayd ibn al radiyallahu ta'ala anhu waa Xasraj mu daal di koy jox ki nga xam ne mooy Seydina Abu Dujaana am na nag ñu ne al-Hubaab ibn la ko joxoon ah mu daal di digal lii nag imaam al-Waaqidi moo wax yi ah <laughs> yii nii kenn drapeau bu mag bi da koo jox Seydina Abu Bakar beneen bu mag mu daal di koy jox Seydina Zubayr ibn al-Awwaam Seydina Usayd ibn al-Hudayr mu daal di koy jox kan Aws mu jox ko Seydina Usayd ibn al-Hudayr waa Xasraj mu jox ko Abu Dujaana am nañu ne al mu ne am nañu ne al-Hubaab ibn al mu digale ci kullu batnin min al ansar an yattaxida liwaan voilà comme li waxoon sànq clan ci ansaar yi bu nekk nag ñu am benn as drapeau bu ñuy yor kon loolu daal noonu la ñu génne euh, kon incha allahu taala kon tey dañuy yem ni incha kon gis nañ génn bi yonent mi wa kon na Madinatul kon kam fa bàyyi li gën a dëgër kon incha allah mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu ngir mu toogal ko foofu waaw ñu ci Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam bi muy génn naafiq yaa ngi continuer seen manin waaw Abdullah ibn Ubay moom génn ba ci biti de de part dama xamul lu mu doon génn ba ci biti mooy dañu feebar quoi mais am na ci mbokkam yi ñoo xam ne ñoom